hujjatul islam abu zakariya an-nawawiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fil baabi fil baabi salaasimi'a wa sab'a baabu karaahiyati ta'liiqil jarasi fil ba'iiri wa ghayrihi mina ddawaab wa karaahiyati istisxaabi alkalbi wal jarasi fi safar kon walillaahi alhamdu wal minna suñ suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent six doon wax baabu tahriimi ittixaadil kalbi illaa li saydin aw maashiyatin aw zar'in xadis yi ñaari xadis la woon. ñu boole woon leen bu mujj bi moo doon xadiis numéro mille six cent soixante mille six cent quatre-vingt-neuf mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man amsaka kalban fa innahu yanqusu min amalihi kulla yawmin qiraatun illa kalba harsin aw maashiya walillahi alhamdu wal minna tey ba léegi kitaab al umuur al manhiyi anha muy mbir yi nga xam ne dañ koo aaye dañ koo tere chapitre trois cent sept mu ne baabu buntu karahiyati sibub ta'liqil jarasi mooy jël ab cloche loolu mooy jaras dal di koy lonk fii alba ba'iri mooy ci baatu gëléem gi wala dara ci gëléem gi wa ghayrihi ak yeneen loolu moom mooy beneen animal comme nag wala xar wala yooyu mina dawaab bi ci nga xam ne ñooy dëkkat wa karahiyat ak sibu istishaabil kalbi mooy e, di woyaasi wala di am fooy dem di ànd ku xaj wal jarasi ak li nga xam ne mooy ab cloche fi safar ci tukki sib guñu sib ñaar yi mooy ñaari mbir la indi bunt bi mooy lonk ab cloche ci baatu gëléem wala nag wala fas wala yu mel noonu wala xar wala bëy sib guñ ko sib ak tamit di wayaasi di ànd ak ab ab kël bu ab xaj wal jaras waaye cloche mooy la nga yor e, bàyyi ma ya nga yor di di di wayaas ak moom mu am ci ñoo xamante ne nii dañoo yor mooy dañoo yor kolos voilà wala xaj ànd ci léegi mu indi fii ñaari xadiis yoo xamante ni ñoom la ñuy boole comme bële insha allah andiw fii li nga xam ne mooy aaya muy xadiis mille six cent quatre-vingt-dix ak xadiis mill six cent quatre-vingt-onze mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi laa tasxabu almalaikatu rufqatan fiiha kalbun aw jaras rawahu muslimun rahimahu allahu taala wa anhu radiya allahu anhu anna annabiya sallallahu alayhi wa sallam qaala aljarasu min mazaamiri shaytaan rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'ala bi isnaadin saxiixin ala sharti muslimin rahimahullah kon al imaamul xaafidu nawawi moo di fi ñaari xadiis yi. bi ci njëkk mu ne wa an abi hurayrata bon an abi hurayrata de toute façon ñaari xadiis yëpp ci moom lañ ko jëlee mu ne an abi hurayrata mu ngi jëlee ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala neena. mu ne qaala wax na rasulullah mu ne ndawal yàlla li saa salaam nee na laa tashabu du ànd ak almalaaikatu malaaka yi du ñu ànd ak rufqatan benn compagnonnage benn li nga xamante ne nii mooy euh, rufqa mooy ab comp mooy compagnonnage ñoo xam ne dañuy dem nekk en groupe boo xamante ne malaaka yi duñu ànd ak benn groupe boo xamante ne fii ha kalb ah, am na ab xaj bu nekk ci seen biir aw jaras wala li nga xamante ne mooy mooy kolos waaw mooy jaras sawaaja naan maa daa yaqulul jarasu <laughs> yaqulu ya awlaadi ya amalal bilaadi <laughs> aw <laughs> loolu bu yàgg la woon <laughs> mu ne en tout cas fii bu dee fii rawahu al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri naysaburi rahimahullahu moo ko mu ne wa anhu hadis bi ci tegu 1691 mu ne mu koy jëlee ci moom balee ñaan nan nabiya kene yonent bi sallallahu alayhi wa qaala neena al jarasu lii nga xam ne mooy cloche de clochette cloche yooyu yëpp min mazamir shaytaan daa bokk ci li nga xam ne mooy mazamir mooy toxoro bu shaytaane mooy instrument yooyu shaytaane di utiliser maza instrument musicaux mooy flûte yu shaytaane yi jaras benn la ci yooyu yoo xam ne shaytaane moom lay liggéey mu ne rawaahu hadis bi solo na ko Abu Daawuda al imaamu Abu Daawuda muy kan Sulaymaan ibn al Ash'ath ah as-Sijiziyu as ta'ala mu ne nag bi isnaadin saxiix ci càllale boo xam ne bu wér ala charte muslim waaye ci charte imaamu muslim. rahimahullah moo à vrai dire hadis bi ñu imam muslim tamit da koo solo mooy imaamu Nawawi en fait hadis bi mu indi ne rawahu muslim imam muslim bii nii indi moom la ci teg voilà xam naa nag da ko moo tax da ko seetluwul sinon da doon indi bii tamit ne rawahu muslim waaw wala mu ne rawahu muslim abu dawud waaye doo ala sharti muslim mais imam muslim ci boppam solo na ko comme niñ koy gisa léegi kon hadis bu mooy nee na rawahu muslim léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom dong moo ka solo ñu ne la déedéet bi al imaamu ahmadu sëriñam solo na ko waaye na ko noon taalibim al imaamu abu abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata tirmidi waaye na ko noon avant moom sax abu daawuda da njëkk wax abu daawuda moo gënoon mooy sëriñu imam at-Tirmidhi la comme ni imam Muslim Abu Dawud ak imam Muslim ñoo ay mbokki taalibe lañ voilà ay taalibe ci imam Ahmad nii lañ rahmatullahi ala al-jami' ak yeneen i sëriñ yu bare bare bari ta'ala a'lam anda al Muslim wa Abul Husayn kitabu libasi wa zina karahati al-kalbi jaras fi safar voilà buntu bi ak kaar buntu mooy téere boobu imaamul muslim moo def lool waaye baabu yi nag suraax ko def moom defu ko karaahati sib alkalbi wal jaras fi safar mooy di ànd ak tukki ànd akub xaj wala li nga xamante ne mooy cloche mu ne hadathana abu kamil fudayl ibn husayn al jahdari mu ne nettali nañu suñu sëriñ Abu Kaamil Fudayl ibn Husayn al-Jahdari def al-Fudayl dañ naan Fudayl al-Fudayl ibn al-Husayn ibn Talha al-Basri Abu Kaamil la si woon al-Jahdari al-Basri gane àddina 145 génn àddina 237 rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Bishr mu ne ya'ni ibn al-Mufaddal mu ne ki ñu nett mooy Bishr imaam Muslim ne ki ñu ci jublu mooy ibn al-Mufaddal di doomu al-Mufaddal muy Bishr ibn al-Mufaddal ibn Lahiq ar-Raqashi mawlaahum rahimahullahu ta'ala Abu Isma'il génn àdduna 186 eh? léegi moom mu ne haddathana Suhayl mu ne nettali nañu Suhayl di doomi Abu Salih ji Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Samman Abu Yazid al-Madani al-Ghatafani génn àdduna vers les années 138 rahimahullahu ta'ala an abiihi mu jëla ko ci baayam di Zakwaan Abu Saalih as-Sammaan az-Zayyaat al-Madani di borom import export génn àddina li nga xam ne mooy lan 101 mu naan abi hurayrata muy jëlëj saydna abu hurayra alhafidu dawsiyu radi allahu an anna rasula allahi sala allah alayhi wa fiha kalbun wala jaras léegi kon nii la ko imaam an-Nawawi eh, al-Hafiz Muslim indi hadith bi ci tegu muy 1691 mu ne wa anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala al-jarasu min masamiri ash-shaytan rawahu Abu Dawud bi isnadihi sahihin ala sharti muslim rahmatullah alayhima ñu ne la loolu nañ xool comme ba imam Abu Dawud la tudd nañ wax Abu Dawud al imam Abu Dawud waaye balaa loolu mooy est-ce que al imam Abu Dawud kese ñoo ko solo ñu ne la ah wax nga ñu sànq ne imam Muslim solo kon xam nañ ne ne la kay ak seen sëriñ ñoom ñaar di al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahimahullahu taala al imaamu abu daawud moom tamit comme ni ko imaam muslim dajalee moom noonu la dajalee ñaari hadis yi te hadis bële laata ñuy laa laata sabul malaikatu rufqatan fiha jaras imam abu dawud jëlee ko tamit ci ga nga xam ne mooy ummu habiba di ndayu jullit ñi ramla bint abi sufyana radiyallahu taala anhuma di moom itam jëlee na ko ci moom voilà euh, voilà waaye euh, mu ne moom yaay ummu Habiba an nabi sallallahu alayhi wa sallam moom boobu la njëkk indi sax voilà dooru indi na hadith sayna mawlana Abu Hurayra radiyallahu taala anhu arda imaam Abu Dawud moo ko solo ci sharh imaam Muslim te pourtant al imaamu Abul Husayn Muslim daal na koy solo sax mu ne kitaabul jihaad yi baabun fi ta'liiqil ajraas voilà noonu la ko euh, tuddee mooy ci buntu boobu buntu mi nga xam ne lay wax ci lonk li nga xam ne mooy cloche yi mooy lonk yi nga moom lañ koy lonk ci baatu bàyyi ma yeeg yooyu lay wax mu ne haddathana Muhammad ibn Rafi' imaam Abu Dawud rahimahullah mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Rafi' di Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayri Abu Abdillah an-Naysaburi az-Zahid rahimahullahu ta'ala gane àddina vers les années cent soixante-dix génn àddina deux cent quarante-cinq nekkoon siqatun abid kii moom kenn du ko laaj rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abu Bakr ibn Uways muy Abu Bakr ibn Uways bi Abdul Hamid ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik kii mooy bokk imaamu uh, uh, uh, taalibi imaamu Malik la rahimahullahu ta'ala rahmatahu wasi'a nga xam ne imaamu Malik kii frère Ismaïl la quoi ibn Abi Uways ya hmm, Abu Bakr ibn Abi Uways nga xam ne imaamu Malik en fait moo seen nijaay voilà <laughs> mooy seen nijaay la moom nag na waram taqrib tahdib na siqa la génn àddina li nga xam ne mooy la deux cent ne hadathani Sulayman ibn Bilal mu ne ki ma nettali mooy Sulayman ibn Bilal dëkkoon al-Qurashi at-Taymi mawla Abu Muhammad ñin Abu Ayyub al-Madani rahmatan wasi'a génn àddina cent soixante-dix-sept ne woon fa mook nijaayu kee di imaamu Malik ibn Anas an al-Ala rahmatullah alayhima an al-Ala ibn Abdirrahman mu jële ci al-Ala ibn Abdirrahman ibn Yaqub Abu Shibl al-mawlaahu al-Madaniyu rahimahullah génn àddina am nañu ne vers les années 132 rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'atan abiihi al-Ala jële ci baay Abdirrahman ibn Yaqub al-Juhaniyu Eh, rahimahullahu taala kañ la gane addina kañ la génn na loolu dajuma ko an abi hurayrata mu jële ci seydina wa mawlana abu hurayra alhafidu addawsiyu rahimahullahu taala wa radiya anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala aljarasu mizmaru shaytaan waaw <laughs> waaw nii la ko imam abu daawud léegi nag kaay xool li tax ma ne imam muslim tourna solo na li jaay bi ñu naaw hadis bi mu indi ci buntu bi ñu kitaabul libaasi wa zina baabu karaahatil kalbi wal jaras fi safar ginnaaw bi indi laa tashabul malaa'ikatu rufqatan fiihaa kalbun wala jaras al imaamu daal di ciy teg imaam muslim mu ne wa haddathanaa yahya ibnu ayyuub wa qutayba wa ibnu hujr suñu jotaay bii ñu génn am na boo xam ne ñoom ñi ñëpp la daje woon dolli ci kenn kese mu Yahya mu Yahya ah, rayhanatu Nisapur rahimahullah wa mu ne wa haddathana Yahya ibn Ayyub mu Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-abid az-zahid rahimahullah gane àdduna 157 génn àdduna 234 qaala mu ne wa Qutayba ak sama beneen sëriñ de Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlaahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani gane àddina 148 génn àddina 240 wa ibn Hujr ak sama beneen sëriñ muy ñetti sëriñ la muy Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ibn Mukhadish ibn Musamrikh al-Baghdadiyu as-Sa'diyu Abul Hasan al-Marwaziyu gane àdduna 154 génn àdduna 244 rahmatullahi alayhi mu ne qaalu ñoom ñoom nee nañ haddathana Ismaa'ilu te boobu léegi ba léegi Ismaa'il mi lañ ko jëloon mu ne nee nañu Ismaa'il Ismaa'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari wa Abu Ishaq ñu ne Abu Ibrahim al-Madani waaye al-Baghdadiyul mu'addibul qaari u gane génn àddina la 180 rahmatullahi alayhi moo tax mu ne ya'nuuna ibn Ja'far imaam Muslim ne ñoom ñii ñu ci jublu sama sëriñ yi biñ ne haddanaa Ismaa'il kooku ñu ci jublu mooy ibn Ja'far mooy Abu Ishaaq Abu Ja'far abu muy muy Abu Ishaaq bokk ñi ne Abu Ibrahim Ismaa'il ibn Ja'far ibn Abi Kasiir rahimahullah an il ala gis nañ ko sànq mooy ibn Abdurrahmaan an Abi mooy Abdurrahmaan rahmatullah alayhi an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala al-jarasu mazaamiiru shaytaan waaw mu ne li nga xam ne mooy cloche mooy toxoro riiteeg xeet yooyu furitu ki nga xamante ne mooy iblis mi nga xam ne mooy shaytaane alhamdulillah kon ñaari xadiis yaa ngi nii kon gis ne bu ne bëri bu mujj bi ne loolu imaam Abu Dawud daa ko solo ci sartu sax eh, ki nga xam ne mooy imaam Muslim loolu dañ naan kooku sawa imaamu Muslimu léegi kon ginnaaw kon taxrij bi mu ngi noonu al imaam al xaafiz Ibn Hajar ki al Fath mu ne al jarasu surtout jaras bi moo ci gine kii noora imaamu Nawawi tudde ko buntu bi baabu eh, bi nga xamante ne mooy karaahati ta'liq al jaras mu ne maa yu'allaqu bihi maa yu'allaqu fi a'naaqil ibili mimmaa lahu salsala walladhi yudrabu bihi voilà wa huwa bi fathi raa'i jaras wa jam'uhu ajras fa ammal jars bi fath wa fa sukun fa huwa sawtul xafi waaw mu ne bu dee jaras mooy li nga xam ne rek cloche bi ñu wax yooyu ñuy lonk alhamdulilah ci baatu gëléem yi nga xam ne day am ab son cloche buy dox nga xam ne day yëngu waaye bu dee jars ja pa ja ra jars mu ne loolu nag mooy kàddu goo xam ne gu gu wàcce gu woyof la goo xam ne gu woyof la waaw waaw loolu imaam al-Qurtubi waxoon lu jiitu lool walillahi alhamdu wal minna al imaam al-Hafiz Ibn mu ne nag lii nga nga xam ne mooy aljarasu mizmaru shaytan mu ne huwa wa huwa dallun ala anna alkarahiya fihi li sawti kene li nga xam ne moom lañu ñu sit ci cloche bi mooy ndax euh, euh, mooy mooy son bi mi nga xam ne moom lay génne voilà li am na shabaha ndax dafa niroo bi sawtil qa mooy daa niroo cloche yi nga xam ne moom la euh, église yi chrétiens yi di utiliser ci église yi waaw mu ne wax shakli yi te ñoo niroo presque même forme waaw waaye man na nekk ci yeneen façon waaw mu ne qaala Nawawi mu ne al imaamu léegi lan mooy àtteem mu ne al imaamu Nawawi nee na wa ghayru akulul moom rahmatullah al jumhuru ala anna an-nahya lil mooy tere gi yoneen saa tere nii parce que bu ne yu malaaka yi du ñu ànd ak benn ko bànn groupe boo xam ne day tukki ba pare yoraale xaj wala àndaale ko xaj ak li nga xamante ne mooy cloche loolu kon mooy lool façon tere la parce que quand même jullit moom du ne man daal bëgguma malaaka yi bañ a nekk man loolu garaawul wal iyaadu billah <laughs> waaw léegi kon mu ne loolu al imaamu Nawawi ak kurul moom nee nañ loolu fee ngir ne nañ waa jumhur dañ ne loolu ngir mooy dañ ko sip rek wa annaha karaaha karaahatu tanzih mooy du karaahatu tahrim mooy du loolu par exemple kenn àndoon ak yi kenn du ne ko ah yow nag def nga bàkkaar boo xam ne kaay ñu buggal loola di nga am bàkkaar déedéet àggul foofu dañ koo sib rek voilà léegi léegi nag mu ne mu ne ah, waqiila waaye nag am na ñeneen ñoo xam ne waxuñ loolu naa ah, dañ ne li tahrim dañ ne lu tax ngeen di wax loolu non dafa xaraam nga daan loolu ma ne di ànd ak loo xam ne compagnonnage groupe boo xam ne day am xaj wala cloche cloche moom loolu day wane ne loolu daa xaraam ngeen naan waqiila li tahrim waqiila am nañu ne non yumna'u minhu qabla al xaaja dañ koy dañ koy tere bu dee ne amuñu ci benn soxla waaw parce que soxla man na koo wa euh, waral ñu soxla euh, gëléem bi wala xar ya wala yooyu ñu takkal leen cloche sinon buñ ko soxla dañ koy tere wa yajuuzu idaa waqatil xaaja bu dee ne nag day per dañ koy permettre bu dee ne mooy aajo moo ko waral mu ne waan malikin jëlenañ ci imaamu malik rahimahullah mu ne tux tas tax tassul karahatu min al qala'id bil wat waaw mooy yi nga xamante ne mooy yi nga xam ne day am euh, takkaay yi nga xamante ne nii euh, day am euh, son yi quoi waaw yooyu yooyu yooyu yooyu lañ jagleel aaya gi nga xam ne mooy moom lañ jagleel aay aaya gi nga xam ne moom lañu aaye croche yi quoi voilà moom da ko jagleel loolee moom al imaamu Euh, euh, euh, Malik imam daaril hijrati voilà léegi al imamu alhafizu no Ibn Hajar rahimahullah mu mu mu mu continuer mu continuer mu ne hmm? mu ne léegi nag mu ne mu ne moom al imaam al xaafis ibn Hajar léegi muy continuer mu ne wa bi ghayriha lu dul nag loolu mooy euh, loolu day day day possible voilà day day possible voilà mu ne loolu la imaamu euh, Maalik daal di wax waaw wallahu taala wallahu taala a'lam léegi euh, kon ginnaaw loolu euh, parce que euh, kii bi léegi mu mu continuer moom al imaam al xaafiz al al ibn Hajar rahimahullah mu ne wa léegi mu ne kon waaye idaa lam yaqsid dafal ayni bu dee ne jubluwoo ci mooy buum yooyu nga xam ne moom lay nekk bu dee ne euh, jubluwuñu ci li nga xam ne mooy ay ay dàq bëtëg yu mel noonu ah bu dee loolu jubluwuñu ko ci ci lay possible voilà léegi mu ne euh, euh, après kanta kii léegi ni al imaamu al imaam an-Nawawi rahimahullah ci al minhaj moom dane wa sababul hikma mooy moo am na lu ñu fàtte woon mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi imaamu an-Nawawi ne dañ koo sit mooy li tax mooy le fait que malaaka yi duñu ànd ak group bu ànd ak xaj wala jaras lool quand moo tax ñu ne xaraam dañ ne waayow loolu moom mënu nekk lu dul lu xaraam ngeen naan lan moom nag dafa jàpp na comme li mu wax noon ne waa jumhur dañoo jàpp ne loolu noo ci cibeel la yem nekkul loo xamante ne nii day àgg ci farata wala loo xamante ne nii euh, àgg na foofu àggu wala bokk lu ñu xaraamal moo tax ci al minhaj moom al imaamu Nawawi mu ne amma fiqhul hadith Ah, fa fa fa fiihi karaahatu istishaabil kalbi wal jaras fil asfaar wa anna al malaa'ikata laa tashabu rufqatan fiihaa ahaduhumaa wal muraadu bil malaa'ika malaa'ikatu rahma wal istighfaar lal hafaza wa qad sabaqa bayaanu haaza qariiban wa sabaqa bayaanu al hikma fii mujaanabati al malaa'ikati baytan fiihi kalb wa ammaa al jaras fa fiihi sababun munaafarati al malaa'ika lahu annahu shabiihun bin nawaaqiis aw li annahu min al ma'aaliq al manhiyyi anhaa wa qiila sababuhu karahati sawtiha wa tu'ayyiduhu riwayatu mazamiru shaytan wa huwa alladhi dhakarnahu min karahati al-jaras ala al-itlaq huwa mu ne wax huwa hadha alladhi dhakarnahu min karahati al-jaras ala al-itlaq huwa madhhabuna wa madhhabu Malik wa akharin wa hiya karahatu tanzih wa qala jama'atun min muqtadi ulama'i ash-shami eh, min mutaqaddimi ulama'i ash-shami rahmatullahi alayhim yakrahu yukrahu al-jarasu al-kabir duna al-saghir al-imam an-Nawawi mu ne fiqh bi ñuy jële ci hadith bi mooy ci al-Minhaj mu ne dañ ciy jàng ne dañoo sit nit ki wala groupe bi di ànd ak ab xaj wala ab cloche ci buy tukki bu ñuy tukki te malaaka yi du gi dañ ciy jàng tamit ne du ànd ak benn compagnonnage du àndal di wéttali groupe boo xam ne ñoom dañuy tukki ba pare ànd ak benn ci ñaar yi mu ne nag malaaka yi njublu yi mooy malaaka yi yi la waaw <laughs> waaw non malaaka yi yërmande yi la de ak yi nga xam ne ñooy ñaanal jéggal jaam waaye du malaaka yi nga xamante ne ñooy wattu jaam bi tey bind ay mbiram loolu romboon nañ ci ci xadiis bële moo tax mu ne waqad sabaqa te romboon na li nga xamante ne mooy bayaanu hada leeral li qariban mooy xadiis yi nga xam ne xadiis ñoom sayyidatu Aisha beeg Ibnu Umar beeg yooyu nga xamante ne yeneen saa sam ba mu ba ba ko Seydina Jibril alayhi salaam joxe rendez-vous gisu ko ndeke benn xaj bu newoon foofu la ci suuf moo tax mu ne ko mu ne ko waaw ba Jibril yow de maa joxoon rendez-vous gisuma la mu ne ko waaw xam nga lu tax xaj bi newoon ci suufu lal bi moo taxoon ñëw ma <laughs> voilà mu loolu lay wax xam nga yow bu ñenn ñi dañ newoon noo ba ñoom imaamu yi dañ newoon xaj yépp ci yem bi même yi ñu amoon ngànt yi ñu joxe ngànt sax comme yi ñu génnoon bii passé kalba saydin xaj bi nga xam ne dañ ko permettre chasseur bi am ko wala ki am ay jur wala kiy garde chien de garde wala yi nga xamante ne mooy ay xaram ak yooyu ak ki yor mbay mu ne mam ñooñu sax euh, day tere mu dugg ko waa ñeneen ñi ne non euh, parce que bi moo ko tere ñoom imam al-Khattabi comme que dañ koo permettre loolu kon loolu bo manu cee ànd quoi manu cee bokk dañ ko cee feppee voilà mu ne lool la naan romboon na waaw loolu wuute la woon waaw mu ne wa sabaqata romboon na tamit bayaanul xikma mooy leeral li nga xam ne mooy tax tax ak xereñ bi tax fii mujaanabatil malaayika li tax malaayika yi di moytandiku xaj boo xamante ne daa am kër goo xam ne wala nit boo xam ne daa am kal ab kal bu ab xaj mu ne kanta li nga xam ne cloche nag am nañu ne parce que day dàq malaayika yi da leen dawloo ndax dafa niroo ak li nga xam ne mooy cloche yu euh, chrétien yi waaw wala am ñu ne am na mooy daa lenn la rek parce que daa bokk ci li nga xam ne dañ koy takk te ñu tere ko am na ñu ne am ñu ne bon li ko waral mooy mooy son bi muy bi muy génne. mu ne te liy dëgëral nag lii bu mujj bi mooy riwaay bi ci tebu bi mu ne euh, kii cloche yi moom ab jarasu min mazamiri shaytan dafa bokk ci fulitu euh, riit yi ba cay jaayo yu shaytaane yi voilà mu ne nag lii nag ñu tudd nii ne dañ koy dañ ko sit jaras mooy loolu muy cloche ci luñ joyal lool mooy suñu mazhab te mooy mazhab imaamu Maalik ak ñeneen rahmatullah alayhi mu ne lool karaahatu tanzih la nag Hmm? mooy loo xam ne ak cibeel la yem waaw ak cibeel ci la yem waaye am mu ne am na nag ci ñu jiitu ci suñu wàngu mazhab bi eh, ñoo xam ne ci waa ulama u Sham yoo xam nañ ne woon bu dee bu mag bi lañ sib waaye bu ndaw bi kenn sibu ko waaye loolu daa laaj loolu comme l'imamul Qurtubi wax imamul Qurtubi ne ñi wax loolu moom dañoo laaj loolu ñu indi dalil lan moo lan moo différencier affaire yi fan lañ gis lu ko différencier waaw kon loolu la voilà voilà ah léegi kii al imaam al xaam na xajar mu ne waxtalafu fi taaliqil jarasi aydan balee boroom xam-xam yi wute nañ ci lonku jaras mooy cloche bi ci baatu bàyyi ma mooy saalisuha bu la nee saalisuha nag mooy ñaar benn bi dañ ne mën na nekk beneen bi ne mënu la nekk saalisuha beneen bi ñetteel bi ne bi ñetteelu wax bi mooy yajuuzu bi qadril xaaja mooy dina mën a nekk bu dee ne aajoo ko waral mu ne wa minhu am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi man ajaaza as-saghira min aduna al-kabir lii la imaam al-Hafiz an-Nawawi wax léegi naan seen ñi jiitu ci Shafi'i yi waa Sham mu ne waa a te imaam al-Qurtubi nag lii moom daa laaj dalil nañ indi lu leen lan moo différencier bu mag ak bu ndaw mu ne Hibbaan moom imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ne moom moom dafa tumuraanke li mu wax fa za'ama mu anna al moo malaaka yi yónni saa sam muy wax mooy laa tashabu rufqata allati yakunu fiha al-jaras idha kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam fiha mu ne non loolu c'est jagleel pour yónni saa sam quoi mbooloo moo xam ne group boo xam ne yeneen saa da ci di tukki ba pare ñu yoraale ñooñu la malaaka yi loolu daa bëgg dañ ko jagleel yeneen saa su loolu laysa bi dëgër jiitu waaw bi dëgër moo tax al imaam def différence bu mag bu ndaw al imaam al yi moom rahimahullah mu waaye lafzul xadiis mutlaq <laughs> saa salaam loolu dafa dafa joyu waxu fi waaye yow cloche bu ndaw bu ndaw la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras waxul jarasun sa kabir waaw malaaka yi duñu ànd ak benn groupe boo xam ne daa ànd ak ñoom kalbu wala jaras waxu fi bu mag ak bu ndaw non kon loolu dafa joyu quoi waaw léegi nag fattaqiidu bil jarasil kabir yahtaju ila dalil képp koo xam ne nee nga bu mag bi lay wax indil lu koy wane waaw yow moom <laughs> moom lañu wala laaj ne la hé indil luy wane ne yow mii loolu la waaye gis nañ ne lii nii par exemple am na yeneeni xadiis yoo xam ne bon yeneeni asaar yuñ jële ci yenn saxaaba yi comme li nga xam ne mooy al imaam Abu Daawud moom leen di ci sunanam jële ko ci Ali ibn Sahl ah, moom mu indi càllaleen ba ci Ibn Jurayj mu ne Umar ibn Hafs moo ko nettali anna Aamir ibn Abdillah da ko wax qaala Ali ibn Sahl mu ne ibn Zubayr axbarahu mooy Abdallah Amir ibn Abdallah ibn Zubayr mu ne da koo nettali ne anna mawlaatan lahum jigéen boo xam ne ñoom ñoo doon jaati jigéen zahabat bibnati Zubayr daa demoon ak benn doomu az-Zubayr ibn al-Awwam bibnihi bu az-Zubayr waaw mooy doomu kii nu mu tudd Abdallah bu tudd nee na yóbbu ko Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Omar wa fi rijliha fekk ci xale bu jigéen boobu <laughs> mu yóbbu woon doomam doom mu yóbbu woon non xale bu jigéen boobu seen mawlaat boobu. Euh, muy seen kii bi quoi jaam bu jigéen bi mu ngi amoon ay ajras ay ay cloche Seydina Omar daal di koy dagg ba pare ne dégg naa leen saa saa mu ne innama kulli jarasin shaytaana que cloche bu nekk am na shaytaana bi ànd ak moom waaye xadiis bi lay sa bi dëgër moo la imaamul ne mu mawlaatun lahum moom majhuula xadiis bi kenn mënu cee sukkandiku parce que kooku mu ne ñoom seen mawlaat la kooku kenn xamu ko voilà lii lay sa dëgër quoi <laughs> non waaw te Abdallah wa Amir ibn Abdillah ibn Zubayr kooku jotawul Seydina Omar kon xadis bi da'if mënuñ ci du sukkandikoo na ko noonu eh, eh, eh, daal di solo tamit al imaam Abu Daawud ci ki nga xamante ne mooy ci yoonu kii Sayyidatu Aisha radiyallahu anha <laughs> bon Abdurrahman ibn Hayyan al-Ansari mooy jële ci Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne daa masa toog baynama hiya indaha hmm? dafa Sayyidatu Aisha daa ne woon néegam noonu këram léegi ñu andil ko benn benn jigéen daal di si dugg si boo xam ne mu ngi yor ay ay cloche ay takkaay yoo xam ne yu bari day ay cloche cloche lay doon quoi di def buy dox affaire yi di yëngatu di yëngatu di yëngatu comme ay ab cloche Sayyidatu Aisha ne ko laa tudxilannahaa laa tudxilannahaa alay eh, bul dugg ak sa sa sa cloche yu bari yi ci man lu dul ngeen dagg lépp illaa an taqta'u jaraajilahaa xanaa ngeen dagg lii tax muy muy këlëng këlëng yi <laughs> mu ne leen wa qaala sami'tu ndax dégg naa rasuulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan laa tadxulul malaa'ikatu baytan fii jaras ne malaaka yi duñ dugg kër goo xamante ne nii daa am ab cloche waaye xadiis bi laysa bi dëgër moom tamit <laughs> waaw ay moom da am dëgërul diitu moom xadiis bi tamit laysa bi dëgër ay ay ay ab majhul moo fi ne moo tax lii en tout cas laysa huwa bidéfer waaw moo tax al euh, wax ji daal fi ñu ko mën a mooy al imam al Qurtubi mu ngi naan fi hadha al hadith ma yadullu ala karahati ittixaad al ajras fi al asfar wa huwa qawlu Malik wa ghayruhu imam Nawawi moom la wax ne hadith bi dañ ciy jàng sib guñu sib di ut ay cloche ci bu ñuy bu ñuy tukkeeg yooyu waaw mu ne te mooy waxu Malik moom la al imam euh, an-Nawawi ne mooy seen mazhab tamit mu ne qaala wa yanbani an tuksara alkarahata ala al bal hiya makruha fi lxadar aidan mu ne wa allaa taqsura ala al mu ne nag mbir mi kon euh, bon yoneen saa sallam fi xadiis bi tukki la wax waaye li yella daal mooy ñu bañ koo yen rek ci wàllu tukki waaw waaw waaw waaye daal këni day nekk sax xatta ci safar ci ci ci tukki mooy bu kenn tukkiwul hmm? loolu tamit daa war a nekk dañ ko ci boole waale waaw loolu it dañ ko ci eh, dañ ko ci boole eh, waale quoi waaw dañ ko ci boole waale ah léegi lu tax hmm? mu ne bi dalili qawlihi ndax wax ji yeneen saa saa na aljarasu mazamiru shaytaan waaw al jarasu min mazamiri shaytan jaras croche ci riite yi toxoroy say toxoro yi nga xam ne moom la seytaan utilisé ci la mu ne te loolu moom yu saytaan yooyu nag lu ñu bañ la mooy ci tukkee ñàkk tukkee ci yéen waaw bu ko defee mu ne te lii day dugal bu mag bi cloche bu ndaw beeg bu mag bi mu ne benn saami boroom xam-xamu saami yi ne mooy imaam dëkkoon saam imaam al kii doon wax an-Nawawi ñoom ñu ngi naan dañuy permettre bu ndaw bi moom lañ loolu wax sànq ne lañu ñu def loolu imaamul Qurtubi ne loolu nag <laughs> ñoom ñu naan parce bu mag bi moo gën a dérangeant ci nit ñi te boobu ngay niroog li nga xamante ne nii mooy nasaraan yeeg yooyu euh, ndax dañ koy utiliser seen cloche yi pour seen kii yi seen tukki yeeg ak tamit buñ toogee seen église yeeg yooyu waaye euh, le fait que nag mu ne comme que hadis bi daal safar la wax. dëgg la mazaamiru shaytaan xam nga keroog Sayyidatu ci euh, hadis ne sahih yi bi Sayyidatu Aisha naan bi bi bi gaa yi eh, ñooñu doon doon doon doon doon doon doon doon doon tëgg kii ne Sayyid Abubakar ñëw ne ne yéen euh, mazaamiru shaytaan flûte shaytaan yi ngeen def kër yeneen saa salaam yeneen saa salaam ne abu ne ne leen bàyyi leen ñii lii la fête bii su fête la. léegi loolu mooy xam nga te neewu ko loolu du mazamiru shaytaan moom la kon pourtant tudd na ko mais ci dëkk bi lool bu dee aajo comme feet ak yooyu moo ko waral loo xamante ne nii seen biir loolu garaawul voilà moo tax comme bëgg a tegoo ci loolu rek ne loolu day tax ñu tere ko tamit ci lu du tukki loolu day xaw a nekk loo xamante ne nii amaana du lu gën a dëgër li imaam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi wa kon mu ngi noonu daal mooy euh, loolu la wallahu taala alam léegi nag bon boo seetloo même malaaka yi lii le fait c'est la même chose ak kër li tax malaaka yi du ñu yow bu dee ci kër bu fa xaj bi newee duñ fa dugg lool kay yàlla tere nga ànd ak ñoom di voyage voilà loolu nag insha allah li gën a dëgër mooy xaj la boo xam ne permettre wuñ la ko ah bu dee xaj la buñ la permettre loolu moom waxuñu ko comme ki nga xamante ne nii ay day day day màngaan yi waaw yor ay ay ay ay xajam ay kiiwam ñu tudd ay juróom di leen déplacer transhumance d'un kii à l'autre xam nga loolu ànd ak xaj yi non loolu waxuñ kooku bokku ci loolu mooy li gën a dëgër kenn ñooñu bokkuñu ci ñoo ñooñu taxuñ ñuy wax parce que charia moo leen ko permettre comme liñ waxoon bii weesu rek waaw lépp yoo xamante ne nii daal dañ koo permettre yooyu moom bokkuñu ci waaw moo tax al borom ak takmila muy al cheikh euh, Muhammad Taqi al Usmani hafizahu llahu taala mu ne al imam ibn al Hasan nee na ci euh, euh, as-siyar al kabir mu ne innama yukrahu ittixaadu al jaras lil ghuzaati fi daar al harb mu ne li nga xam ne sax moom la ñu sit ci ut a yorub xlos ci pour ñiy xare ji la buñ demee ci ba nga xam ne jege nañ noon baag yooyu wahuwa ndax lan dañ ne bu rax bu lool day tax noon bi yëg bu dee gëléem yi dañoo yor wala seen fas yi dañoo yor ay cloche dañuy yëg seen seen position voilà alors que leen saa salam yooyu da doon nëbbut da doon bëgg di laqatu ba jege noon bi alors que bu dee cloche day tax yow gars yi dañ lay teel a repérer teel laa teg lu bon voilà mu ne lool wa huwa al madhabu inda ulama'ina lool mooy damooy jëm waay bi suñu boroom xam-xam mooy xanafiya yi li anna ta'liq al jaras lil ghuzati ala dawaab innama yukrahu fi daaril harb li anna al aduwwa yash'aru yash'aru eh, wala yushiru bi makaanil muslimiin waaw ndax noon bi day yëg fan da ngeen toll fa ala hada qaalu inna in kaana al kalbu bu bu dee ne convoi bi dañoo nekk fil mafaazati fii daaril islam foo xam ne ndànd koy koy la këru l'islam la wala foo xam ne moom tiituñu fa dara ah waaye yaxaafuuna min al-lusuus waaye nag bon am na lu ñuy ragal mooy sàcc yi yukrahu lahum bu boobaa it même bu dee ne du kër daaru xarb mooy kër yoo xam ne yéeféri yaa fa ne man nañ la kii seen territoire man nañ la faagaagal ci lu gaaw même bu dee ci territoire jullit bi sax boo ragalee ay sàcc ak ñoo xam ne ñu dogaale leen dañuy sit ngay di la lonk li nga xamante ne mooy cloche ci euh, baatu euh, dawaa bi bu ko defee ñoom ñu ban la yëg mu ne qaala Muhammad mu ne Muhammad nee na ah mooy Muhammad ibn al-Hasan ah Muhammad ibn al-Hasan ne <laughs> sëriñu euh, bokk ci sëriñu Hanafi fii rahmatullah alayhi fa amma ma kaana fi daar al-islam fihi manfa'a li sahib ar-rahila fala ba'sa bihi mu ne kanta yi nga xam ne mooy ci kërug l'islam la nga xam ne daa am njariñ lool amul problème voilà waaye en daal li ñuy wax mooy mbir mi bu dee tukki la lu ñu doyal la waaye loolu il faut ñu génn ci li nga xamante ne nii euh, mooy yii mooy bu dee ne dafa nekk yoo xamante ne nii nit ki da koo soxla comme yi waxoon sànq ñooñ yor seen jur gi di def transhumance jóge fi yóbbu fii dëkk ak dëkk yooyu dañ koy soxla euh, comme xaj yooyu lool lool daraa ci newul lool dàqul malaaka yi parce que sariya moo leen may kalba soydin léegi nag mu def jaras bi